hadis bi it hadis bi moo tolloog hadis bi ñu gisoon premier hadis bi hadis sa 1024 bu Seydina Abu Hurayra bañ la waxoon imaam daa jël hadis bi indiwaat ko waaw version bi ci imaam Muslim dong indi ak ak ca borom Muwatta indiwoon ko dañu waxoon ko foofu bi ñuy def taxrij ba kon mu ne wa anhu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al-maqbarata fa qala assalaamu aleykum daara qawmin mu'miniin wa inna inshaa allahu bikum laahiquun wajidtu annaa qad ra'aynaa ixwaananaa qaaluu awalasnaa ixwaanaka yaa rasuulallah qaal antum ashaabii wa ixwaanunaa allaziina lam yaatuu ba'd qaaluu kayfa taarifu man lam yaati ba'du min ummatika ya rasulallah faqaal ara'ayta law anna rajulan lahu xaylun ghurrun muhajjalatun bayna dhahray xaylin duhmin buhm alaa ya'rifu xaylahu qaaluu balaa ya rasulallah qaala fa innahum yaatuuna ghurran muhajjaliina minal wudu' wa ana faratuhum ila al-hawd rawahu muslim rahimahullahu taala kon xadis bi eh, wax nañ la sànq mooy tolloo xadis ba la ñu génn mooy al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah daa bi waaw daf koo ci beneen version bu hadis bi ñëwee ta waxoon nañ la hadis bi eh, bi nga xam ne ci la ñuy hadis sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne waanuhu kon mu ngi jële ci moom bi saydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda ta ta sax <coughs> te imam An-Nawawi à vrai dire bi da ko dagg da ko gisoon nañ lépp waxoon nañ lépp ci li nga xamante ne nii euh, euh, mooy euh, ci hadis bi ñuy bu njëkk bi bi ñuy wax version imaamu Malik ibn Anas hmm? imaamu daari hijra kon mu ne wa anhu mu ngi jël sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa dikk na dafa dikkal al mooy cimetière yi muy almeer yi fi nga xam ne fi lañuy ñuy suul nit ñi buñ demee ci seel bi bu nit ñi gaañoo fa nga xam ne fa lañ leen di jël seen koor sang leen sang leen ñaanal leen gas ampax pax dugal leen ca biir suulaat foofu mooy cimetière yi mooy maqbara yi yoneen saa salaam muy baqiya al yi allah waaw dafa dikkal fa qaala mu ne assalaamu alaykum daara qawmin mu'miniin mu nuyu leen parce que fii dara newu fi ah ah cimetière yi daal ñii moom du dara déedéet ay nit a fi nekk ay awliyaa'ur rahmaan ay jaamu yàlla ay jullit ñoo nekk ci cimetière yi nga dugg foog foog na yow benn désert nga nekk nekkoo ci désert ah voilà nuyoo nga naan la moo la yeneen saa salaam nuyu assalaamu alaykum te lii imaam defaloon na ko buntu. voilà taxawoon nañ ci lu yàgg kon jarul ñuy taxawaat côté bi assalaamu alaykum yàlla na nekk ci seen kaw daara waa kër ahla daar qawmi mu'minin waaw kër yéen ñi nga xam ne nit ñi nga xam ne ay woy ngëm yàlla ngeen ñuy tëdd wa innaata ñun inshaa allahu ndeem soob na suñu borom bikum laahiquuna ñu ngi ñëw fekk ci leen fii ngeen tëdd waaw soit ci baqi gi waaw te loolu moo soob suñu borom waaw mooy loolu la de waaw waaw waaw waaw waaw yi du sàkk ci sàkk ah amaa bu soobee yàlla waaw am boroom xam-xam ñu ne day doxe la ko boroom bi waxoon wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah alhamdulillah ba ko boroom bi waxee na ko bul waxati dara ne man dinaa def lii suba lu dul nga insha Allah ah am ñeneen ñoo xam ne dañ ne non ah dinañ leen ci fekk ci lay wax mooy fii ci almeeru Baqiya yi bërëb bi parce que borom bi man na def ñu suul ñu feneen am ah. <laughs> waaw waaw am ñu ne non insha mooy insha allah wa inna bikum la ir te loolu daa fekk insha mooy li neex borom bi waaw <laughs> waaw daa fekk moo neex borom bi mu ne lii na ah ñu noonu waaw Allah Allah Allah kon kon loolu la am na yeneen Imaam an yu muy indi yi moom ci Al-Minhaj dane am na yeneen nag yu ci boroom xam-xam yoo yoo xam ne moom ay wax la yu wéradi yu yu yu faible yoo xam ne dama koo bàyyi xam ne yooyu moom jarul indi quoi waaw wa qiila aqwaalun uxar da'ifa jiddan taraktuha li du'fiha wa 'adami al ilayha ma ne am na yeneen yoo xam noonu dama leen a bàyyi yeneen yow tudduma leen parce que yooyu dañoo faible te tamit amuñu aajo ci yooyee waaw waaw amu ne am na ñeneen ñu ne ci ngëm yàlla ga lay dellu wa inna insha allahu mooy bu soobee yàlla ah bu ñuy génn àddina dañuy ànd ngëm yàlla gi waaw waaw léegi ñenn ñi ne parce que man na nekk ne mbooloo mam àndaloon am nay naafiq nga xam ne ñoom ma façon Abdallah ibn Ubay gi moom nga xam ne di jaay ne kilifa lañ foofu yoon saa saa dem ñu ànd <laughs> tax mu ne insha allah <laughs> waaw <laughs> waaw waaw waaye bon Imam An-Nawawi nag dana wax ji moom bokk danger la waaye yoon waaw léegi kon wallahu taala kon mu ne kon assalaamu aleykum daara qawmin mu'miniin wa inna insha allahu bikum laahiquun mu ne waditu way bëggoon naa man yonente bi alayhi salaam doom mboxtaluk bëgg an naa ñun qad ra'aynaa ixwaananaa ay way aka neexoon ñu gisoon suñu mbokk ya léegi nañ wax xadiis bi yëpp après ñu ñëwaat qaalu ñu ne ko waa awalasnaa bi awalasnaa ixwaanaka waaye na saa saa ñun duñu say mbokk yaa rasuulallah ya ndawal yàlla saa saa qaala mu ne antum ashaabi mu ne yéen samay saxaaba moo am na riwaay boobu da ne bal antum bal ah kay waaye tamit en plus antum yéen ashaabi yéenay samay mbokk waaye wa ixwaanana alladina lam yatu ba wa ixwaanuna kantaa ñi ma jublu ci wax jii ne aka neexoon ma gis leen parce que yéen maa ngi leen di gis ñooñu nga xam ne moom laa bëggoon loo gis leen mooy ñi nga xam ne ñëwaguñu léegi léegi nag xaalu ñu ne ko waaw moo yeneen tibay saa saam kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais yeneen saa salam mais da ngay xam ne ñoo xamante ni ñëwagul gisagoo leen jamono ci sa xeet di ñëw sa gannaaw loolu lan nga leen di xame qaala mu ne leen ara'ayta ndax gisuloo nan la koy wax kenn ci ñoom <laughs> law anna rajulan bu doon ne daa am benn waay bu doon ne daa am benn waay boo xamante ne nii lahu xaylun daa amoon li nga xamante ne nii mooy <clears throat> ay fas ay fas xur yu pel la yoo xam ne dañoo am weex weex ci seen jéey ak seen dëggu tànk ya allah gisu ngeen bu doon waajoo xam ne daa am loolee muhajjala xur mooy ca xar kanam nga mu pel mooy plurielu agar agar agar mooy bu góor bi bu dee jigéen garra la ñuy wax moo taxoon ma ne la Seydil Haaji Malik alayhi deful erreur de débutant te sori na dis def lool haasha <laughs> wa alihi wa sahbihil garraay mukk Maodo masula bind loolu déedéet radiyallahu loolu erreur de frappe la ak ñi nga xam ne ñoo doon imprimer li nga xam ne mooy taysiir bu Seydil xaaji Malick waaye Seydil Hadji Malick mësula bind loolu Seydil Hadji Malick ca lan nañu fasaawa du def erreur de débutant yooyu man mii sax xanaa li may mën a damm yax damm yax yépp <laughs> xanaa bu damm yax yu mel noonu sax am na ñoo xam ne ñoom pare nañ ngir ngir ngir ngir défendre ma nag ne nag defuma erreur de débutant yooyu te temps ak li may mën a damm yax waaw Maodo mi du damm yax nag radiyallahu anhu nan lay damm yax ci lii <laughs> Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Malik sori na loolu waaw wa alihi wa sahbihi alqurra'i jàngkatu alqur'an yu mag ya loolu la wax waaye masala wax algarra même bu dee moo nekk ci taysiir yu bari loolu njuumte la parce que garra féminin la waaw jigéen la mooy plurielu bu jigéenu agar saxar mooy bu góor kenn waaw xur góor yu jigéen ñi xur lañ leen wax kenn du leen wax xarraa xarraa boo jigéen kon wa alihi wa sahbihi qurra'i eh, jàngkatu alquran yu mag ya waaw kay ñooñu la Seydi Alxaaji Malik alayhi ridwaanul Maliki doon kon mu ne ñii dañuy ñëw mu ne xanaa gisu ngeen waaw Allahu akbar Allahu rajulan bu doon boo benn waay boo xam ne la woo xaylun daamoon ay naaru góor di ay fas xurun yoo xam ne dañoo pel seen xar kanam ya seen dafa am weex ci seen jëya muhajjala seen tànk ya ak seen loxo ya ah, loxoy animal yi ñooy nekk ci ginnaaw <laughs> animal quatre yi hein seen loxo yi nekk ci ginnaaw tànk yi nekk ci kanam nit bu taxawee dañuy jàpp ne loxo yi nekk ci kanam tànk yi nekk ca gannaaw animal yi seen loxo mooy li ci ginnaaw seen tànk mooy li ci kanam <laughs> kon law anna rajulan kon mooy weex yi nekk ci tànk yi ndéggu nga gis seen tànk yi weex comme ñoomin ngélému comme niñ la ko fi wax yoo xam ne seen tànkee dafa weex mu ne waaw benn waay boo xam ne daa amoon ay fas yoo xam ne seen xar kanam yëpp yàlla na am nag weex waaw te mooy weexu sinon bu dee dañoo weex waaye fas bu weex moom bu amee lu weex loolu lañ koy waaye non mooy yor beneen couleur la yor par am lu weex <laughs> waaw tànk ya xar kanam ba tànk ya mu nekk ay fasam yooyele mu xajjala bayna zahray xaylin duhmin buhm nekk ci biir fasam yooyee nekk ci biir ay fas yoo xam ne xaylun ah zahray ci biir xaylin duhmun buhm lan mooy duhm ah ah al imaam an-Nawawi mu ne ad-duhm jamu adham wa huwa al-aswad wa ad-duhmatu as-sawad mu ne ak dóomu mooy lu ñuul tukk yoo xam ne amul dara lu weex ci ñoom mu ne wa amal duhmu mu ne lool nag fa qiila sawaad as-suud aydan am nañu ne mooy ñuul tamit wa qiila al-buhmu alladhi la law lawnuhu lawnan siwa mu ne am ñu ne noo buumu mooy loo xam ne mooy couleur bi mu am beneen couleur fekk si ko njaru ko njaxasu ko waaw waaw moo xam dafa weex dafa ñuul kukk wala bu weex tàll wala bu xonq xonq lu ñuy wax weex tàll ñuul kukk xonq ah yaa Ibrahim noonu la wala bay moom di xoole bay sereer nga <laughs> dégoo wolof yu leer naa bu doon ji sereer man moom duma ko jéem <laughs> waaw kon bal yakunu lawnuhu xaalisa waaw day nekk ñu ne buumu mooy loo xam ne benn melo la waaw moom la wolof naan melo waaw mu ne lii nag mooy waxu ibnu sikkiit ak abi hatim as-sikhtiyani wa ghayruhuma waaw ne mooy buumu daal mooy loo xam ne benn melo la waaw xam nga fas wi nga xam ne da am sa fas woo xam dafa ñuul waaye am am jëbi weex tànkee weex ak mu mu rax ak fas yoo xam ne dañoo ñuul kukk wala dañoo weex tàll wala dañoo fur est-ce leen xàmmee loolu la leen saa sam di wax nii mu ne leen alaa ya'rifu xayla est-ce que ji nga bu ñëwee fekk ay fasam ci biir fas yu mel nii dina leen xàmmee wala déet qaalu bala ya rasulallah ñu ne ko ah waaw ndawal yàlla li saa sam qaala nag mu ne leen nag fa innahum sama xeet yooyu nga xam ne dama lay nag bëggoon sama mbokk yooyee allah loolu saraf bu rëy la ñun am nañ saraf yoneen saa salaam nee na ñun ñooy ay mbokkam loolu nag yoneen saa salaam man nañu ko eh, eh, lii nii moo ma fàttali li Seydina Abu Hurayra ne eh, samentu xalili loolu dinañ ci ñëwaat léegi xalili la wax sama xarit xalili jàppal ma loolu yaa vay bu ma ko naree vate nga vate li ma ko waaw <laughs> ndax da am na lu ma bëggoon taxa far fàtte ko mooy yonent sa yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ay way soppoon naa lool anna qad ra'aynaa ixwaananaa nee ñun ñooy ay mbokkam allah mooy ñi ñëw gannaawam ilaa yawmin diin tëddum ko newoon ci li nga xam ne moom la fi teg ja'alana allahu minhum yàlla nañu borom bi def nañu nekk jullit yàlla nañu ci saxal ci loolu ba yonent bi alayhi salaatu salaam di bëgg waaw waaw nekk ku sopp lool gisoon allah na nañu ci yàlla boole mais pas falaa falaa yi nga xam ne ñoom la ëllëg te ci hadis bii la koy waxee ne ñoo ñoom dañuy changer li ma fi neewoon malaaka yi ne ma est-ce que xam nga lan lañu fi neewoon après ñii dañoo soppi di leen dàq ca mbalkam ma mu ne kon ay wa sori leen fa suqan suq ay wa kon sori leen yal nañu borom bi nag musal ci xeet yooyu quoi kon mu ne fa innahum xaalu bi ko saabay ne bala ya rasulullah yeneen saa yeneen saa lay saa saa ko kay dina leen xam ne mu ne fa innahum ndax ñoom yatuuna dañuy dikk dañuy dikk xurran pell te seen xar kanam yañ doon raxas buñ doon jàpp muhajjaliin ak seen tànk yañ doon raxas ak seen cëru njàpp ya minal wudu'i ci la ko waral mooy njàpp gañ doon def wa ana taman rasulullah sallallahu alayhi wasallam faratuhum maay ki nga xam ne maa leen di xaar waaw maa leen jiitu ngir baliser leen le terrain di leen xaar waaw ilal xaw bi te sama mbalka ma maa leen fa jiitu di leen xaar buñ ñëwee fekk ma foofu fële l'essentiel mooy na nga fexe ak si de man jaa bil hasanati la borom bi wax ku ëndi présenté yowmal qiyaam lu baax waaw nekkoon ci li baax ñu teg la ci après nga génn ci sa waay sori nga yoon wa doo fekk yonent bi alayhi salaatu wa ca mbalka ma wal iyaadu billah kon nag ah attention nañ def attention alayna bil ittiba li ñu war mooy topp waaye nag waaye wa iyaada nañu moytalaku ak lan al ibtidaa di créer ak a sos ci diine loo xamante ne leen saa saam bàyyi ko fi amin kon hadith bi mun a rawaahu soloo na ko muslimun <coughs> di al imaamu abul husayn imaam muslim hadith yi fi ñu jaar fan yépp moo la waaw ku ci ñëw nag ba ciy fekk si waaye mu ngi ci biir <laughs> waaw moo seetloo <laughs> moo mucc mooy muslim waaw kii de borom bi muccal na ko insha allahu taala waaw léegi kon laaj bu njëkk mooy est-ce que moom doon ko solo ñu la la déet waxoon nañ la ne xadiis bi imaamu Maaliku ibnu Anas solo woon na ko te keroog moom lañ gisoon bi ñuy gis taxriiju xadiis bu njëkk bi ah. <clears throat> naka noonu al imaamu Ahmadu waaw sauf que mooy hadis ghurran muhajjalin inna inna ummati yunawna imaamu euh, Buxaari noonu la ko ëndee woon ah. waaye côté bii wax ci xawdu bi mbalka bi di yoneen saa sam di leen dàq loolu indi na ko imaamul Buxaari ci kitaabu riqaaq baabun fil xawd yaridu alayhi yawmal qiyaamati euh, min ashaabi ak yu mel noonu mooy naafiq yi nga xam dañuy ñëw mu leen di voilà loolu indi na côté boobule <coughs> waaye indi na al euh, imaamu côté boobu indi na ko mais bu dee nii nii imaamu euh, euh, Malik moo ko indi li jiitoon imaam Muslim rahmatullahi ala al jamii al imaam Abu Daawuda daal dina koy solo na ko noon al imaam an-Nasaa'i wa al imaam Ibnu Maaja al Qazwini rahmatullah alayhi al imam Muslim waxoon naa al imam An-Nawawi dafa dagg hadis bi mu ne haddathana kitabu at-tahara babu istihbab italati al-ghura wa tahjil fi al-wudu voilà boobu la gondi mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Surayj ibn Yunus wa Qutaybah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr ci ñeenti sëriñam la ko imam Muslim de mu ne haddathana nettali nañu suñu sëriñ Yahya ibn Ayyub bi Yahya ibn Ayyub bi Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abidu zahidu al-maqabiriyu rahmatullahi alayhi wa Surayj ibn Yunus ak sama beneen sëriñ di Surayj ibn Yunus ibn Ibrahim al-Baghdadi al Abnaawiyu rahmatullah alayhi Abul Haaris moom itam al-Aabidu wa Qutaybatu ibn Sa'iid gis nañ ko ñu ngi koy gis fii ba daa fan yii yëpp fa jour bés bi yëpp ñu ngi koy gis muy Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah at-Thaqafi mawlaa Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahmatullah alayhi wa Ali ibn Hujr muy as-Sa'di muy Ali ibn Hujr ibn Iyaas ibn Muqaatil ibn Muxaadish Abul Hasan al-Baghdaadi as-Sa'di al Marwazi rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñi ñëpp nag jami'an an Isma'il ñoom ñoom ñu jëlee ci Isma'il an Isma'il ibn Ja an Isma'il ibn Ja'far ñu jëlee ko ñu naan Isma'il ibn Ja'far di Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawla Abu Ishaq al-Madani al-Qari wa mu nekkoon jàngkatu al-Qur'an wa ahlul Madina ah, <coughs> rahmatullah alayhi Abu Ishaq ñi na Abu Ibrahim az-Zuraqi al-Madani al Baghdaadiyu al-mu'addibu al-qaari'u rahmatullahi alayhi qaala ibnu Ayyuub mu ne sama sëriñ bu njëkk bi di doomu Ayyuub Yahya nii la ko waxee man imaam Muslim mu ne haddasanaa dana nettali nañu Ismaayil gis nañ ko sànq qaala mu ne axbaranii al-Alaa mu ne xabaar na ma al-Alaa di al-Alaa ibnu Abdirrahmaan ibnu Yaquub abu shibl almadani rahmatullah alayhi abihi mu jëla ko ci baayam di abdurrahman ibn yaqub aljuhani almadani an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu jëla ko sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu hafizu sahabati ad-dawsi al-yamani radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ata al-maqbarata fa qala assalamu alaykum dara qawmin mu'minin wa inna insha allahu bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya rasul allah qala ashabi wa ikhwanuna alladhina uh, qala qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam yatu ba'd faqaalu kayfa taarifu man lam yaati ba'd min ummatika ya rasulallah faqaala ara'ayta law anna rajulan lahu xaylun ghurrun muhajjalatun bayna dhahray xaylin duhmin buhm alaa ya'rifu xayra qaalu balaa ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala fa innahum ya'tuuna ghurran muhajjaliina min al-wuduu' wa ana faratuhum ala al-hawdi ala al-hawdi alaa léegi nag yeneen saa salaam lii la ci yokk man imaam Muslim alaa la yuzaadanna rijaalun mu ne alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na alaa fattar ñi leen nopp yi ma dee leen déglu ma wax la yuzaadanna waat naa ne am na ñoo xam dañ leen di jañ rijaalun ay góor an hawdi ci sama mbalkama du waxul nag bu nee góor mooy nit jigéen ci la am ñoo xam ne mooy teg ji li fi saa salaam taxoon teg na waa ngeen di yëgal am na ñoo xam ne ëllëg dañ leen di soril sama mbalkam kamaa kem li nga xam ne yusaadu la ñuy jañe albayiru gëléem ab daal bi nga xam ne daa réer ñëw di ruur yeneen i na ko boroom gëléem nga di dàq ngir mu bañ a des ci seen biir unaa diihim mu ne maa ngi leen di woobu keroogee naa leen alaa halumma alaa waay yéen yéen yéen yéen halumma ñëw leen ci man ñëw leen ci man ñëw leen <clears throat> waaw fa yuqaal ñu wax ma la ay malaaka ya leen doon dàq ñoo leen may wax ñoo may wax ne innahum qad ñu ne ma yow ñii dañoo xamoo lañ def ñii dañoo soppi la nga leen tegoon leer nga nga leen tegoon ëllëg débb ba nga fay jóge waaw dañoo soppi sa xeet dañoo soppi sa gannaaw léegi bu boobaa nag ma wax innahum mooy ñii ñii dàq voilà dëgg-dëgg ñu ne ma ñoom qad baddalu ba'daka dañoo soppi sa gannaaw fa aqulu bu boobaa man rasulullah ma ne suqan sori leen suqan sori leen allahu akbar allah allahumma na'uudu bika min al-bida'i ma zahara minha wa ma batan borom bi tabaaraka wa taala ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci bidaa li ci feeñ ak li ci nëbb waaw waaw parce que kat bidaa maan bi day jàpp ne moom li muy def baax na non amul bidaa maan boo xam day nekk ci bidaawam ci wàllu diine ci turu diine ba pare jàpp ne li mu nekk bon na waaw waaye wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum fa xew seytaane moo leen taaral seen jëf yi nga xamante ne amul kasite bi yonente bi alayhi salaatu wa waaw ñu sonn ñi waaw waaw xanaa déggoo li borom bi wax ah te suuratul Ghaashiya waaw hal ataaka hadiisul Ghaashiya wujuuhun yawma'idhin khaashi'atun 'aamilatun naasiba waaye taslaa naaran haamiya Allah a'aadanaa Allahu minhaa minhaa hal ataaka hal ataaka dëgg dëgg dikkal na la hadiisul Ghaashiya xabaaru nettaleeb bés ba nga xam ne bu ñëwee ñàngaayam day muur ñëpp bés la boo xam ne amul kenn kuy absenté ñëpp lay na ñëpp lay muur mu yawmal qiyaam mu ne wujuhun am nay xar kanam yoo xam ne yow may nin bu koroogee xaachan dañuy tiit ndaxa amilatun jëfoon nañ ko kaw suuf naasi ba sonnoon lool te lañ doon jëf waaye borom bi dara la ci nanguwul tas laa dis nañ leen dugal te dinañ dugg ba xar kanam yooyee naaran safara xaamiya woo xam ne wuy lakketa du fay yal nañu ci borom bi musal kon nii la ko al imaamu abul husayni muslimu bunul hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi daal di indee léegi laaj bu njëkk mooy lëkkaale ak bunt bi mooy comme fañ jóge woon rek moo taxoon ñu ne la imaam hadis bële la ndax ci contexte bii la woon mooy biñ demee ci moska yi ci ci almeer yi yeneen saa sam wax lool imaam sayyidina uh, imaam al-Bukhari indi ko inna ummati yud'awna uh, uh, sama xeet dañ leen di indi dañ leen di woo yawmal qiyaamati ghuram muhajjalin ah léegi kon xaris bii nii daanaka lu bari gisoon nañ ko ci lëkkaaleem ginnaaw taxrij bi nii ak bunt bii nga xam ne moom lañ nekk waxoon nañ la ba ñu gis xadis bee version imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra ci la indi woon te mooy lii nii comme nii ko imaam Muslim daal di indee gannaaw kon mooy ngëneelu njàpp bu lëkkaaleem ak bunt bii di wax ci ngëneelu njàpp mooy que ni kon euh, li nga xamante ne mooy mu euh, ghurran muhajjala waaw xayl comme fas ya nañuy nekk xeetam noonu la ñuy ñëwee nekk ñoo xam ne seen xar kanam yi day pel seen dëggu tànk ak seen seen tànk yi ak la nga xam ne mooy seen cëru njàpp ya loolu nekk ñi nga xam ne mooy gëneel gi nga xam ne moom la jàpp am moo tax fa innahum ya'tuuna ghurran muhajjalin min al-wudu waaw voilà <coughs> kon loolu bokk ci ngëneelu njàpp yi nga xam ne moom lañ fi gis u léegi yeneen jàngat yoo xam ne am na <coughs> bi tasarrufin wa ujaala ci hadis bi te yenn yu ñu ne woon dinañ ci ñëw mooy dañ ciy jànge ne li nga xam ne mooy dem di ziyaare ji bàmmeel yi loolu ci sunna la bokk ak boo demee la nga fay wax loolu taxawoon nañ ci ay bunt yoo xam ne moom la ko imaam taxaw defooloon moo tax jarul ciy taxawaat ak booy dugg na ngay ñaane comme bokkoon na ci ñaan bii nga xam ne mooy assalaamu alaykum <coughs> ñu xam ne euh, bon ay nit ngay waxal même bu dee ne amatuñ réaction yi ñu am mooy dundatuñu defatuñ comme yow ni nga nekk nii di wax ak di dox di dem waaye ah ñu ngi dund de waaw wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun voilà borom bi wax nañu bu leen yaakaar mukk jàpp ñi nga xam ne dañ leen a faat ci yoonu yàlla te ne dañoo faat li am ba des ñu ngi dund nekk fa seen seen boroom mu leen di wërsëgal kon way ngëm yàlla yi ñi nga xam ne ñoo doon jaamu seen borom génn àddina boo ñëwee fekk leen ci almeer yi bul jàpp ne désert nga nekk te loolu na nga leen nuyu xool ci sunna yi ñëw kon bi assalaamu alaykum daara qawmin mu'minin wa inna insha allahu bikum laahiqun ak yu mel noonu lool nga leen di nuyu léegi loolu dafa am solo mashru'iyati assalaam ala al mawta te doo wax salaamun ala liñ ko waxoon taxawoon nañ ci wala euh, tudd seen tur ba pare door a kii yooyu yëpp taxawoon nañ ko ci euh, euh, loolu wallahu taala alam kon mu am beneen mooy waxoon nañ ko ci jataay bi bu Seydina Abu Hurayra bi bu njëkk xadiis bu njëkk bi mooy taali sëriñ bi daa war di ànd ak taalibe yi bu ko defee lu bari mën nañ ko jànge ci ànd bi nga xam ne moom la ñuy ànd ak moom di ko jële ci moom ci yoo xam ne tamit occasion bu nekk mu man leen cee leeral ay masala jàngal leen ci xamal leen ci loo xamante ne xamuñu woon kooku mooy ar-rabbaani mooy ki nga xam ne mooy kojug boroomam sëriñ bi nga xam ne day defare di tarbiya di ci nit ñi di leen xamal li nga xamante ne nii occasion bu nekk mu nekk occasion jàngale kon loolu lu am am solo la waaw li liñ doon wax tamit mooy taalibe yi bu dee sëriñ bi wax na loo xam ne ñoom am nañu questionnement ñu daal di laaj moo tax ñu laaj yeneen saa salaam bi mu ne waditu anna qad ra'ayna ikhwanana ñu ne ko awalasna ikhwana ikhwanu yeneen saa awalasna ikhwana ñun duñu say bokk ah loolu loolu daa bokk ci li nga xamante ne nii nit ki mooy taalibe bi te yàgg nañ ko fee gis man na laaj bu gisee loo xamante ne ci waxu sëriñ bi loo xam ne da ko cee jaaxal mën naa laaj loolu nekkul ak ñàkkuk taalibe wala loo xamante ne nii yu mel noonu déedéet léegi leneen liñ ciy jànge mooy honneur bu mag li nga xam ne moom lañu am sharaf waaw way wu rafet wa am ñun woy ngëm yàlla yi loolu nag dara may ñu ko lu dul wommatu nekk ci yoon yonent bi alayhi salaatu salaam tax mu ne ak a neexoon yonent salaatu salaam naan ah, wadidtu anna qad ra'ayna ixwaanana tudde ñu ixwaan ne ay mbokkam ndax borom bi waxul al ah, ndax borom bi waxul woon ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum ahkay borom bi waxoon ne innamal mu'minuun dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ixwa ñooy ay mbokk ñoom dong ñooy ay mbokk kon nag fa aslahu yëwénal leen bayna eh, axawaykum loolu dañ ci jàng ne eh, eh, sëriñ bi daa war di yittewoo mbiru taalibe yi waxu wala taalibe yi nga xamante ne ñoom lay dundal ñi mais day xalaat ñi nga xam ne am njàngaleen mën nañoo roogalaat ba ci ñoom ci àddina yi jamono yi nga xam ne ñooy ñëw ci kanam yépp am njàngaleen ñooñu mu leen ciy bàyyi xel di leen ñaanal di toog di leen ñaanal toog di ñaanal ñi nga xamante ne nii ba ilaa yawmi diin képp koo xamante ne nii njàngaleem yonent bay saa saa àgg na ci yow yal na la bi yokk ay leer ta la ci borom bi faxal ba ni ngay fekkee yonent bi alayhi salaatu salaam alal kon loolu dafa am solo kon loolu ngëneel xam ne maa fawqahu teraanga yonent bi alayhi salaatu salaam ne ak soppoon gis ñu kon nag te ñooñu wax nañu ñoo parce que nee na am na ñoo xam ne dañ leen di dàq sama mbal sama kon ñi muy wax mooy ñi nga xam ne moom waxee eh, eh, eh, lam doon wax saxaaba yi laaj ko mu ne maa alay maa ana alay wa ashaabi mooy li nga xam ne moom laa nekke de waaw ak li nga xamante ne mooy ak sama saxaaba yi radiyallahu anhu kon nag ah suñ bëggee tout yoneen saa sam bëgg na koo pare bëgg na gis ñu waaye ñoom bëgg gis mooy ñi nga xam ne ñooy wommatu ci xeetam waaw nga xam ne ñoom yàllaa leen ñor yonent bi saa sama leen ñor ak lépp lu leen ci mën a fekk ñooñu da yonent saa salaam bëgg na lool daal di leen gis allah allahu akbar waaw moo naan imaamu Nawawi ne qaala al-ulamaa rahmatullah alayhim fi haadha al-hadiith jawaazu tamanni laa siyamaa fil xayr wa liqaa'i al-fudalaa wa ahli as-salaah mu ne hadiis bi yonent bi saa salaam ne ak a neexoon ma gisoon suñu mbokk yi waaw. gisoon nañ suñu gisoon suñu mbokk yi mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nee na possibilité dañ ciy jàng possibilité di mëbët rawatina di mëbët loo xam ne yiw la ak dajeek ñu baax ni ak boroom yiw ah. waaw xam nga moos yeneen saa salaam bu dee mooy mëbët ne ak a neexoon mu daj mu gis ñu kon mooy nit bu dee lu baax moo la rëcc ci nam dem mëbët ah ak a neexoon loolu dem ma mënoon kii kii ba def waaw waaye yëfi àddina yoo xam ne yooyu lañ naan la mu ci nekk naan ah, ah, law waaw ay waay bul wan lii ah, lama kaana kada wa kada déedéet fa inna law taftah amalu amalu shaytan ndax law day génn li nga xam ne mooy lëgëyu li nga xam ne mooy shaytaani ci nit loolu la mais bu dee lu baax ah nga dégg nit ñi di démb seret tëg démb sa waay yi dañ doon dañ doon dañ doon dañ doon set satal ñax ya fa newoon kuy defaraat bàmmeel yi kuy waat leen yow nga ñëw tey ñu ne la mais démbaloon fan ñu la carte sàngam ah ok mais man information bi yóbbu ma ko gars yi ne si non peut-être nañ ko ci whatsapp yeeg façon yooyu ah yi ne sax waaye man damaa xool ah, loolu man de ko mëbët ne ah aywa bu yàlla defoon ma fekke woon ko de. kooku ak yéeneem boobu ak mébétam boobu borom bi xam ne dëggula ci moom da koy fay yéenee ña fay fay ña doon def waaw kon nag mu ngi noonu moo tax nit ki moom leen saa sam doon wax naan jullit bi dina euh, euh, euh, daje jote ci yéeneem bu rafet ah li nga xamante ne mooy jëfu ki nga xam ne daa taxaw di julli guddi ak ki nga xam ne daa bi husni niyyati daa xëy di woor voilà kon loolu mooy loolu dafa am solo kon taman nii lu baax di nëbët ay waay baax sàngam de waaw yow de man bu ma ko fekk woon lu baax loolee ba ma bokkoon ci waaw kay kon loolu lu am am solo la ah. mu ne Kanta wax jim ne waditu anna qad ra'ayna ikhwana mooy ra'aynahum fil hayati dunya <laughs> loolu la mooy ak a yoon neexoon ma gisoon leen ci àddina ji ma nekk man rasulullah sallallahu alayhi wasallam la waaw <laughs> waaw kon euh, léegi le fait nag mu ne yeneen saxaaba yi ne ko mais ñun duñu say mbokk mu ne yéen antum ashaabi yeneen samay saxaaba loolu gisoon nañ ci riwaay Imaam Maalik la bal antum ashaabi bi am ba def yéen yéenay sama saaba tekkiwul na dana yéen du ngeen say mbokk alors lan la alxuraan kon di waxee aay bi ñu waxoon sànq innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum te ñam doon wax lamsaar yi la woon ci ñoom la wàccoon. jullit ñi yonent saa salaam mooy mooy mooy mooy seen bàyyi waaw te moom ci boppam mooy indiwaat li ma bëggoon wax ci Seydina Abu Hurayra bi mu ne xaliil xam nga yonent bi saa saa nee na xam nga Seydina Abu Hurayra ne. sami euh, euh, sami'tu xalili yaqul dégg naa sama xarit ba mu wax yonent bay saat saam nee na amul xarit ci biir nit ñi waaw law kuntu keroog bi muy waaj a génn àddina ay fan yu mujj yim passé kaw suuf alayhi salaatu wassalaam nee na law kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila walakin uxuwatal islam waaw waaw mu ne bu ma doon jàpp bu yelloo woon ma jàpp kenn ci mbindeef yi def ko xarit Abu Bakar laay def sama xarit man rasulullah saa saa waaye mbokkoowul islam kon kooku daa dàq ne kooku du mbokkam kan mooy taxaw naan Seydina Ali ibn Abi Talib nekkul woon mbokk ci yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> ah ci deret ak ci ndum yàlla pas parce que lépp ak mu yar ko kan moo ci taxaw kon waxul yàlla saa saa newul saxaaba yéen ngeen samay mbokk. mukk waaw <laughs> mukk mooy yéen samay bokk ngeen mais man lii may wax mooy ñoo xam ne dama leen a a gis te gis naa ni <laughs> waaw moo tax mu ne leen man ñi ma jublu ci wax ji mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw sama gannaaw te gisuma leen ñooñu lay wax yéen nag da ngeen am surplus da ngeen a nekk samay saxaaba en plus loolu la wax ji teg waaw waaye bu ko benn dox jàpp. dégg ko jàpp ne waaw ñun ñooy mbokk yeneen saa salaam saxaaba yi nag ñoom beneen kii lañ mbokk moo gën a rëy moo gën a kii gi soo uxu war naa nga mag wane waxi caaxaan ngay wax sinon doonul wax ne Abu Bakar maa moo uxu wa fi diin waaw kon xale yi biñ doon wax balañ ci génn mooy kon yeneen ci bay saa salaam moom bu dee moom parce que borom bi nee na borom bi eh, moom la jàppe xarit waaw walakin ki ko jàpp ki mu jàppe xarit te mooy xaritam mooy borom bi